yenn ñi daat koo ñag yooyu ngay muñ <coughs> dalay yokk comme yonent may saar saar waxoon waa ji ñëw ne ko may yeneen may saar saar man de dama am ay mbokk yoo xam ne waaye ñoom daal damay rafetal ci ñoom ñuy ñaawe ci man <coughs> loolu daal jekk ko ba leen defal mu ne euh, ñoom daal lu mu kii la leen di euh, ñu defal ma lu yées waaw lu yées waaw mu ne ah bu dee ne noonu nga ko waxee noonu la demee de doo deñ yàlla du deñ di la yëkkati fekk yaa ngi muñ ñoom yaa ngi muñ loolee ñoom ñuy def li ñuy def fekk yaa ngi continuer li ngay continuer ñoom ñuy def li ñuy def ah loolu moom borom bi tabaaraka wa du deñ di la yëkkati seen kaw waaw akbar waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu kon loolu dafa am solo ah <coughs> dafa am solo muñ borom bi da lay yëkkati mu ne ñetteel bi wala fataha abdun baaba masala te lii mooy ñu jàlloon lammul masala ngañ laaj te kenn du ubbi ci boppam buntub laaj illaa fataha allahu alayhi baaba faq loolu borom bi dina ubbi ci moom buntub ñàkk te lii lépp yonent bay saasaam da koo wat benn bu nekk ci allahu akbar kon yow foo ubbee sa bopp jàpp ne ah saa mbay mbayaan gi nekk nii la doxe bëgg cee jàpp mu ngi sa dund xamal ne ca nga ubbile borom bi ubbil na la li nga xamante ne nii mooy buntu tout le temps doo deñ nag di leen aajowoo saa su ne di def noonu da ngay mujj nekk ku accro comme naankatu sàngara boobu nga xamante ne mud mi nu xamru boo xam ne mënatu cee génn waaw fu nekk cure bu nekk defal nañ ko ko waaye sa waay da cay àgg foo xam ne non multirécidiviste la loo ko man di defan mu tombi wàcc boroom bee la koy ubbil parce que yaa ubbil sa bopp boîte de bu yées bi nga xam ne mooy la mendicité saa mbay mbayaan ak glan allahu akbar allahu akbar borom bi nag nan la koy defee day ci sax sa ak doylu allahu akbar allahu akbar doo masa doylu jamais jamais jamais jamais moo tax waa ji mën naa dem benn xew boo xam ne ay niti àddina yu mag ñoo ko jiite wala sax li ñuy wooyu nit yi euh, sëriñ mais nitu àddina la boo xam ne day dem ñu jox ko fa lu duun waaw mën nañ ko jox deux millions wala cinq millions waaw tey ci samedi gi mais suba beneen amaat xanaa danga naan mais saa yi xanaa kay war na doylu ndax tey quand même affaire bi Tamba la am mu jóge Dakar waaw ba Tamba ngir fekk si ko ñëw ñu dóor ko cinq millions wala deux millions beneen bi su ma war am ndar nga ne xanaa nag moom day noppaleku ji rek jàpp ci cinq millions yi déedéet dina fexe tey guddi gi dina ne chauffeur bi demal nga nelaw yi <laughs> waaw yor kat katam bu baax wala huit huit boo xamante ne ci saa mbay mbayaan gi la ko amee wal iyaazu billah mu teg ko ci yoon wi waaw oto bu confortable comme que réew ma amul benn benn benn benn règle bu ñuy respecter presque waaw du takk ceinture du def dara bu nee ca gannaaw tëdd di nelaw waaw bu chauffeur bi àggee ndar ca dimanche ji mu tàmbali da dangay foog ne mais ñu dóor a cinq gis nga jour semaine bi yëpp bu dee tout le temps mu ngi am jaral na ko fa nekk lu tax parce que borom bi mu xëcc ko moobil boppam deful laaj laajul ci laaj yi nga xam ne ñoo dagan yi nga xam ne gisoon nañ ko jaruñu ciy taxawaat loolu defu ko mais da koo def takasuran ngir di bari mu nekk loo xam ne mooy son gagne-pain noonu lay amee dundam te noonu lay dundale njabootam ba pare jàpp naan li ma li ma li ma dundale li ma amee étage du ma ko bàyyi wala li nga xam ne moom laa def ba am kër du ma ko bàyyi wala iyaadu billah xamoo ne yow ba nga defee lool la la borom bi yonent may saa saam waat na moom mi yàlla yónni nee na lu dul ne yàlla dina ko ubbil buntu ñàkk waaw ñàkk ji mooy nga ne mais attention yow déggoo sànq yaa lañ ko jox mu dem fee ñu dóor ko trois millions loolu ñàkk la ñu la non ñàkk mooy aajowoo nit ñi dina bari yi ne doylu lu tax doylu parce que amul amul doylu ko lu nekk du doyal mokkuy naan ndoxu jéejëyam niñ ko fi yàggee wax <coughs> doyal na loo ko jox du doyal waaw loo ko jox du doyal kooku biir bi du fees waaw maamara feesalul doomu aadama bi benn ndax bu gën a yées biiram waaw waaw te bu amoon ñaari xur ci xaalis ak dina laajaat beneen dara du feesal biiru doomu aadama bi lu dul suuf mooy ñu suul ko mu jeex mu faatu ñu suul ko bu boobaa nga xam ne dootul mën a tey dootul amati plaisir du wax léppam lañ dindi loolu kefee koy dalloo ndax lan moo ko teg bopp te lii yonent bay saasaan da koo waat léegi nañ ko ja nañu xool man mii wax yow miy dégg keneen nañ seet koo xam ne ci ñun wala man bu dee noonu laa mel bopp buntu laaj boo xamante nii ngir di am ay affaire te du ma sonn <laughs> nañ seet lu dul ne borom bi dina ko ubbil buntu ñàkk moo taxoon ma ne la yu mel nii ëpp naa di foowe la mendicité am may mbayaan ak lu ñu ko man da waxe ci xew yeeg fu mu man di nekk loolu ëpp naa banaliser ba nit ñi jàpp ne c'est normal déedéet c'est pas normal waaw amul kenn kuy ubbi buntu boo xamante ne buntu laaj la lu dul boroom bi dana ubbi ci yow buntu ñàkk wallahi loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax wala fataha abdun baaba masalatin illa fataha allahu alayhi baaba faqr ci kawam lay ubbi buntu ñàkk waaw ci kawam alayhi <laughs> ci kawam day nekk mooy da koy noot du ci man dara moom du moom moom en fait <coughs> sax ay ay ay ay ay ay ay plaisir ay désiram ay actam non waaw day dem ba mbir mi mbir mi moo ko noot laaj gi la mënatu bàyyi waaw parce da koo noot borom bee ko sëmbërtël ak affaire bi noonu comme que moo ko ubbil boppam borom bi ubbil ko boîte de Pandore boo bële fu mu nekk mu ngi aajowoo nit ñi wëllif boromam lu ñu ko jox nag du doyal waaw wal iyaazu billah léegi nag kon lëkkaale yi suñu bunt bi waaw mooy bu affaire bi di <coughs> joxe moom wàññiwut alal waaye fii waxaale nañu ci ci li nga xam ne mooy genre kemaan deg saa mbay mbayaan gi li nga xamante ne noonu la yéese léegi nag mu ñëw nag di ñu wax xadiis bi nga xam ne moom la ne boobu it maa ngi leen koy nettal na leen ko jàpp mu ne innama dunya li arbaati nafar ñi mu ne àddina loolu moo des ci njàng ngir ñeenti mbooloo la ñeenti nit ku njëkk ki borom bi da koo wër sëgal <coughs> fay defal sa schéma un numéro boo xam ne boroom bi da koo jox alal jox ko xam-xam mu ragal ci yàlla di ci jokk bokk xam ne yàlla am na ci ay àq yum ko gàll ci alalam ji bu taxawee ko lépp ni mu gën a mate kooku mu ne bi afdalil manazil kooku moo gën a teddale moo gën a wàcc moo gën a màggale moo gën la ci wàccuwaay kii la ñëpp yi waaw mooy xam-xam àddina bi li fi gën a ëpp xam li fi ëpp doole mooy xam-xam waaw Allahu akbar xam-xam nag bu sell bu ko alal ñëwee fekk Ah, ndaw jaloore ndaw lu rafet ah xam-xam mooy li gën a màgg moo tax yonent bi alayhi salaatu wa <coughs> bi na ko woon waqul rabbi zidni waaw waqul waxal rabbi eh, sama borom zidni ilma ah sama borom daal di may. yokk xam-xam xam-xam boobu nag bu xam-xamu euh, spéculation ak di góor di waate teew doo ci jëfe dara déedéet waaye xam-xam bu sell booy jëfe ngir borom bi wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudaamin laysa fihi hurub waaw Allahu akbar <laughs> naa noonu la ko borom zajrul qulubi daal di waxe woon <laughs> waaw mu ne wa amalan gis nga bu dee jëf an kaxta da nga koo séyale ilman xam-xam moo tax jëf di ndax nañ jëf képp ay ay ci on va jëf te yow affaire bi tegoo ko fenn ci xam-xam loolu jariñu dara da ngay sonal sa bopp rek waaw <laughs> suuratul xaasiya du ko mel noonu lay wax ah, hal ataaka ndax dikkalu la hal dëgg dëgg sax di ah, ataaka dikkal na xadiisu nettali alxaasiya bés bu nga xam ne mooy bés ba nga xam ne tiitaangeem day muur ñëpp lu dul ko borom bi daldi di muccal karo bu ñëwee ñëpp lay muur kenn du absenté yawmal qiyaam mu ne keroog ñu naan wujuhu yawma yi xaasiya ay xar kanam yoo xam ne dañuy torox dañuy tiit keroog waaw nga foog ne ñii de borom bi na nag naka ñoom amilatun naasiba sonnoon nañu ca àddina waaw. doon nañu liggéey te naasu ba te sonnoon nañ waaye taslaa naaran haamiya dinañ leen dugal safara wuy takk kay ndax amul dara luñ doon jëf lu tegu ci xam-xam lu yàlla gërëm waaw di demee yaakaar naa ak gis naa nit ñi di def ra'aytu naasa yaf'aluuna wa ana a'mal af'al déedéet waaw gis naa nit ñuy def ma def déedéet da ngaa war woote su borom bi naan suñu borom waxal ne damay woote jëme ci yàlla ala basiratin ana wa man ittaba'ani ci clairvoyance lépp looy def ci diine war ngaa am personnalité wu dignité wu képp ku la fekk ngay def dara nga mën a am lay ci alquran ak sunna mais di def waa lii fa mu tegu ah gis naa Serigne Diw di def Serigne Diw du référence bàyyi leen di wax di gis naa Serigne Diw waaw rawatina Serigne yi ñu am léegi waaw nga xam ne waaye njortu yee rafet. mais ku yàlla xamal tuuti wallahi yow da ngay am kersa sa xam leen da ngay am kersa xam nit ku mel nii waaw da am kersa ak liñ koy jiiñ ñépp mu nilaare nii ci wàllu diine da nga ciy am kersa gu rëy waaw ñooñ dañoo tax ñuy wax kooku nan nga mën a di roye li muy wax ak li muy def kooku du royukaay ci dara waaw kooku du royukaay ci dara waaw référence ci diine mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxam mooy référence jëfam mooy référence mooy royukaay waaw kon jëf il faut mu nekk xam-xam bi rek du doy wa in amalan bu dee ne xam jëf danga nga ko séelég xam-xam bu tegu ci alquran ak sunna nga def ko jëf jëf lam la wax mu ne la woor nga woor ni ko alquran ak sunna tëgg eh, wax julli nga julli na ko alquran ak sunna wax ainsi de suite boo ko defee de tanasala ñaar yooyu nga jël marié leen def leen ñu nekk couple ñuy sëy tanasala dinañ am njaboot waaw dinañ jur loo xam ne bi mulkin lan la ñuy jur ci nguur mu goo xam ne gu sax la laysa fii xurubu ay ay ay xeexaki attantaawaki ay ay ay ay ay coup am <laughs> waaw xeex yi doo ko fa dégg de parce que xam-xam bu tegu jëf ju leer tegu ci xam-xam bu leer te jëf ju nekk xam-xam moo war a nekk fondement bi bu ko nekkul rek yaa salaam kon kii nii mooy ki jël pé moom borom bi nee na da ko yonent way sa saam <coughs> bi da koo may xam-xam muy alalam jooju du mooy lumière bi de xam-xam day lumière bi ndax xam-xam mooy lumière mooy leer mooy leer bi tukkee ci borom bi waaw mbiru addina yi nag te bokk na ci marchandise u addina yi bi ci gën a màgg mooy alal moo tax mu ne woon inna hadha al maala xulwun xadir nga dëgg-dëgg alal jii alhamdulillah dafa neex dafa ne tax xam-xam nag ngay mën a am mu man laa ne ah jaaral fii la yàlla ne fii nga koy jaarale bu ko defee waa ji ragal ci yàlla rab boroomam di ci jokk mbokkam moom di jël alalam ji jàpp ne moom daal comme que am na alal ab juddoom mooy or juddu frère am ñeneen ñeeg ñeneen ñi mu xamoon démb ak laata am lii weñ gu ñuul la déedéet du ko def alal du tax mu fàtte mbokk gi ko yàlla boole la te du ne comme que mbokk yi ñu bari amuñ man nag yeneen i yeneen i àndandoo laay am déedéet waaw déedéet day ragal yàlla tey dox mbokk bi te borom bi yàkkal na ko loo xamante ni mbokk gi dañ cee war a yëg dara joxu la alal ji pour yow kese. pour nga entimoo ko di ci faj say mbir gi leen mbëllee mel ni ku leen di mbëllee léeg-léeg nga jox leen ay maccaat mooy yenn yi leen di jox dara te nga baroon leen a defal loo xam ne dootuñ soxlaal kenn kii nag moom mu def lépp nag ngir yàlla allahu akbar mu ne kii moo gën waaw ak yàlla yi jëm ci alal zakat dox mbokk lépp sànce yàlla yi lépp mu nekk boppam ñi mu war a dundal lépp kii moo gën ci nii wàccuwaay ñaareel bi mu ne benn jaam la boo xam ne moom góor ak jigéen ñi ci yem amul mafhum de bul ne ah waxul ama kon abdun abdin kon kooku góor la maana déet ah mooy góor mooy mooy mooy nit ah, koo xam ne borom bi razaqahu llahu ilma walam yarzuqhu maala kii moom ñaar yi borom bi jox kon deuxième fay bu njëkk ci xam-xam ak alal mu ragal ci yàlla ñaareel bi koo xamante ne borom bi jox na ko alal waaye joxu ko xam-xam razaqa non non jox na ko xam-xam ne joxu ko alal voilà wërsëgal na ko xam-xam walam yarzuqu maala waaw moom amul alal waaye am na xam-xam te xam-xamam boobu nag sawfa yanfa'uhu dina ko jariñ ba moo tax ba mu xamee loolu boo xam ne nit ki yéenéem de dina jote ci yéenéem gu rafet ak rafet jikkoom daraja yoo xamante ne nii man ah, yu ña ko man di def mu daal di topp ñoo ñee am yéene bu rafet boo bee ne ah man de borom bi bu ma mayoon alal comme diw mi mi nekk ci kaw kononte kon dinaa def ni moom yeneen ma lay saar saam ne gis nga kii ñaareel kii bi niyyati yi ci yéeneen kese fa ajruhuma sawa borom bi dina koy yékkati ba mu am darajaay kële jox leen même pay waaw akbar ci kaw nii kepp lañ naan yéenee gën jëf mais toog mën a jëf jëfoo dara toog naan naa yéene naa yéene man waaye ma ne baal sa caaxaan kii moom yàlla xam ne ne dëggu na amut alal mais am na xam-xam ta leer borom bi xam na ci moom que bu amoon alal dina def li mu wax mais yow ngay caaxaan <laughs> mën a def lépp defoo dara naan yéene yéene déedéet déedéet waaw léegi nag nga ne waa mais attention man <clears throat> waa ji def waa deful dara ñu bokk bay ñu ne waaw la loolooy li nga xamante ne <coughs> mooy eh, ngëneelu yàlla yutihi man yasha moo koy jox ko soob wallahu dul fadlil azim te loolu mooy borom gëneel lu yaatu li loolu la waxoon la yonent way saa saa waxoon Tabuk bi mu jógee Tabuk di dugg Medina ñu dem ngir laale jeeg Byzance Qaysar di Hiraql azim ar-Rum waaye Hiraql daw deuxième mooy ñëwut yonent way bi muy ñibbi si bañ jege di dugg ci Medina dafa saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen inna bil madinati rijalan ma qata'tum waadiyan wa ma salaktum sha'ban illa ka illa kaanu ma'akum illa shaarakuukum fil ajr habasahumul uzr waaw mu ne Medina de am na ñoo xam ne génnuñu Medina ñu ngi biir Medina suñu voyage bu metti bii ñu demoon ci xare bi ci neuvième année bi juróom-ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam muy xare bu mujj waaye xare ba daa avorté mujj la mu ne bépp lu ñu am jamono yu ju metti ja <coughs> lépp lu ñu bépp xur wu ñu xuus lépp lu ñu dog ci suuf ak lépp coono buñ ci am yool buñ ci am rek ñoom ñu ngi doon ànd ak ñun te dinañu am li ñu am dinañu bokk ak ñun yool bi saxaaba yi ne ko mais yonent bay saa saam lan la mën a nekk te ñoom génn ñu Medina mu ne xabasahumul uzr li leen téye Medina ngànt la gu yàlla xam ne ngànt la bu dëggu kon nga gis na ñooñu am nañu yoolu ku dem Tabuuk te ndax génn nu ñu Medina comme Seydina Ali ibn Abi Taalib <laughs> xam nga Seydina Ali ibn Abi Taalib ci kaw noonu man nga ne shahida al mashahida kullaha fekk na xare yonent bi alayhi salaatu salaam yépp ndax bi niyyatihi la fekke Tabuuk mais du jëmmam jaa nekkoon Tabuuk waaye ngànta taxoon yonent bay saa saama ko toogloo woon nit waaw ak ñeneen ak ñeneen kon nag ñooñ di gis pay gi borom bi def pay gi ñële am moom la jox ñii ngëneelu yàlla la est ñi mu jox man nañ ne yàlla fayu leen lu mat ah kay ñii nga xam ne génnuñu waaye amoon nañu yéene wala borom alal boroom xam-xam bi it amul alal kan mooy taxaw yow boroom alal ji ak boroom xam-xam bi est ce dina ne yàlla fayu ma war danaan fay na ma li kon léegi kee yàlla defal lii est ce que du ngëneelu yàlla bu muy jox ko ko soob rek ñu ne la waaw ñu ne la mu ngi noonu nag allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar <coughs> waaw am na nag boroom xam-xam yi naan la coono ya coono ya bon loolu ñoom kon nañ jàll parce que ñu ngi guddale nañ kon <coughs> mu ne kon kii mooy ñaareel bi mu ne kon ñetteel bi hein kon kii moom am na xam-xam amul alal mais am na yéene bu sell ne bu amoon alal dina def ni kee borom bi ne yonent may saasaam ne moom ci yéene mokkee ñooy bokk may mu ne ñetteel bi wa abdin razaqahu allahu maala jaam boo xam ne borom bi da koo wërsëgal alal waaw waaw akbar walam yarzuqhu ilma mais nag joxu ko joxu ko xam-xam de boo seetloo kuy am xam-xam rek waaye xam-xam bi jariñ kooku boo seetloo ki ci kaw daa am xam-xam am alal ki ci topp am xam-xam mais amul alal kii ci topp nag amul xam-xam allahu akbar ñetteel bi mu ne jaam boo xam ne amul xam-xam borom bi wërsëgalu ko wërsëgal na ko alal waaye wërsëgalu ko xam-xam kii kenn du ko gën a fuuy fa huwa yaxbitu muy dilapider di yàq fii maalihi ci alalam yi bi ghayri ilmi ci loo xam tegu ko ci benn xam-xam bu diine nangu waaw man na nekk nag façon yi xam-xam yi gaa yi wax ne jàng na économie il a fait ko il a comment fructifier nan lay <coughs> yaxanale alalam bari ko nee na jàng na ko placement yu baax yi nee na jàng na ko ndax def na économie am na conseil yoo xam ne ñoo koy conseiller gis ne daal instant bi action nangam mu ngi dox te lépp di lu xaram moo daal di ci investir gars yi ne ko defal mu def waaw mooy tegu ko ci xam-xam bu baax waaw xam nga loolu gars dañ koy jàng <laughs> mais est-ce que xam-xam booboo tax yonent bay saa saa xam nga ne loolu taxul ñuy wax xam-xam bu yéese noonu di placer ci yu baaxul yi loolu taxul ñuy wax mais xam-xam boo xamante ne bu yàlla ak yonent bay saa saa buy jariñ jaam kooku la ko yàlla xañ mu xañ ko ko mais jox na ko alal muy dilapider alal ji ci loo xam ne tegu ci xam-xamu alquran ak sunna ba moo tax laa yattaqi fiihi baax du ci ragal yi boroomam jamais mu ragal ci boroomam. non te du ci jokk mbokkam wala yasilu fiihi rahima wala ya'lamu lillahi fiihi haqqa aq bi ci yàlla am ci alal ji imposé ko ko en tant que jaamam mu bañ yoonam newu ci waaw yoonam newu ci ba pare nekk ko autant nekk koo xam ne ku rëy waaw ba pare ñàkki teggin ku koy wax alalam ji daal foog na ne tax na moom eh, xeet ñépp waaw xamul ni muy waxe lu dul koy xalaate ni moom waaw ku bëgg ci alalam ji daal da ngay wàcc sa bopp toroxal sa bopp toroxal ah wàcc sa bopp toroxal sa bopp waaw moom gis na torox na mu la ciy door a mosalas tuut wal iyaazu billah wala yeneen tubaab yi saa ne waa ji dog ci ay mbokkam nag taf leen ne ndax lan waaw alalam ji quoi bokkatuñ bokkatuñ classe bu ñuy boxer ring bu ñuy boxer yeneen tubaab yi saa ne waa ji moo ci gën a yées ci ménage yi. huwa waa ji moom axbas bi axbasil manaz bi gën a ci wàccuwaay yi mooy ñetteel bi Allahu akbar <laughs> waaw moo tax fu xam-xam amul <laughs> yaa salaam te loolu moo ñu dal mooy xam-xamu diine bi ñuy soofantal waaw xam-xamu diine bi ñuy soofantal nit ñi day ñuy jàng lu leen neex am na éthique de jàng mu nekk am na éthique droit am na éthique <coughs> lu ne am na éthique waaw politique science po am na éthique lu nekk dañ lay jàngal l'éthique mais gars yi bu ñu ñëwee ba seen intérêt do la ñuy jël éthique bi dóor fële di doxalu leen neex loolu lenn kese mu nekk nit ko intègre koo xam ne même bu gëmul dara ate la des ci ay principe am nga xam ne fitraam dëgg-dëgg yàquwul complètement kooku mën naa tenir loolu ngay gis yéeféer yi yoo xam ne seeni réew yi ñu am ay dirigeants yu intègre ay nit yu intègre yoo xam ne boo leen joxee ministère wala jox leen dara dañ koy yor ni mu gën a kiiwee bu delloo ko jotee ñu delloo ko te am transparence te te te amuñ benn problème ci ku leen contrôler d'ailleurs dañuy foog ne sax lii dañuy jàpp ne lii mooy li normal et on doit les mu nekk loo xam ne en fait mbir la boo xam ne comme lu ñuy jaarale ci poste bi quoi parce que ñooñu dañoo intègre quoi waaw loolu moo la ci mën a téye nga gëm yàlla ragal yàlla goo xam ne di nga xam ne in lam takun tara fa boo nawul di ko gis juñ jaaj goo fi def moom mu ngi lay gis te bés dina ñëw duñ ko layoog moom waaw waaw <coughs> kii nag <coughs> gëmu ci dara wanax moo yées ci li nga xamante ne mooy eh, wàccuwaay nag ku mujj gi boo xam ne borom bi da ko wërsëgal alal non kii amul dara wërsëgalu ko alal wërsëgalu ko xam-xam <laughs> waaye <laughs> mu ne waa naan <laughs> ah law am na lii maalan de la ametu fii mi amali fulaan <laughs> man de ma alal kon kon dinaa jëf ci alalu alalu alalu diwu ni muy def te diw diw mi mu yées mi waaw gis naa ne vraiment wuu xoolal non ça va combien d'affaires il a réalisé alors que lim réalisé yëpp c'est du haram nga naan yow boo amoon def ni moom waaw ah. jeu de hasard yi fi nekk yëpp moo ko moom affaire am di dox naan mu amoon alal di dangay investir ni moom ak yu yées yi ah yeneen way saa saa ne kooku de ci yéeneem amul alal amul xam-xam waaye day toog di encaisser ay bàkkaar ci yéeneem gu mu yéene yu yées googee borom bi dina ko fay fay ki jiitu waliyaadu billah ndax innama al amalu binniyat wa innama li kulli ma nawa ku nekk li nga yéene ngay am te comme que lu yées la yéene baax na waaw moom la yéene na bu ko amoon dina ko def aywa moom dara am ko képp ko teree def yu bon yi ko kay mooy <laughs> moo tax mu ne kii noonu la allahu akbar kon lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kii mu ne fa wizruhuma sawa kii ci yéeneen bi ay bàkkaaram ay diis gannu bàkkaaram ak ku njëkk ki ka yor moom di yàq te amul xam-xam di def yu yées yi kii ñoom amul xam-xam amul xaalis mais nee bu ma amoon def ni moom ñoom ñooy bokk bàkkaar gis nga kon mbir mi borom bi ni mu maandoo côté bële ki xam te amul alal am yéene bu baax borom bi yëkkati ko ci dara yaay kay nga xam ne am na alal am am am xam-xam di def waaye ki nga xamante ne nii amul xam-xam am alal di yàq ki nga xamante ne nii moom amul xam-xam amul alal ba pare am yéene bu bon moom itam boroom bi bàyyi koog loolu kon nag mu ngi noon loolu mooy al-adlu kon nag yal nañu borom bi tabaaraka wa taala joxlanteeg ñun ci fadlihi ngëneelam wa karamihi te bañ a doxlanteeg ñoom ci ci ñun ak maadu teen kon ñu yem noonu insha allahu taala ci jotaay bii li ñëw insha allah <coughs> ñu gis hadith bi nga ne